bacda acuudu billahi min alsheytaani alrajim wabtaxi fiima aataaka allahu addaara alaaxirata wala tansa nasiibaka min addunyaa wa axsin kamaa axsana allahu ilayka wala tabgi alfasaada fi lardi inna allaha laa yuxibbu almufsidiin kon suñu boroom di wax ba léegi ci juróom-ñaar fukkeelu laaya bi ak juróom-ñaar ba léegi moo ngi wax ci nettali ki nga xam ne mooy qaaruun qaaruun nag wute nag haaruun seydinaa haaruun moom magu seydinaa muusaa la woon alayhi salaatu wassalaam kon moom mbokk la woon ci qaaruun mii comme ni ko seydinaa muusaa nekk woon ñoom ñaar sax ñoo ko doon woonaan ko génnal ci li nga ne mu leen di wax leen lim leen di wax nii kon bokkul de kii mooy qaaruun kële seydinaa haaruun alayhi salaatu wassalaam kon fat wii génn gisoon nañu ngi nga xamante ne nii borom bi waxoon na li mu ko mayoon ci ay alal ni mu toloon ak ba ko ay ñoñam di wax am ñu ne mooy Seydina Muusa ci boppam alayhi salaam naan ko laa tafrax bul bég bég goo xam ne béggu lay yóbbu ci féttérlu la fàtte sa borom daal di samp sa bopp ndax borom bi kat bëggul ñi mel noonu la de wabtaxi muy continuer fii mu ne wabtaxi ta nag maa ngi lay digal ay walla ay ñoñam ne ko wabtaxi ta nag a ci alal jii xéewal yi nga xam ne moom la la borom bi tabaaraka wa taala jox addaaral aaxira deel ci sàkku li nga xam ne mooy kër gu mujj ga mooy deel def lu baax mu nekk yóbbal pour sa ëllëg yawmal qiyaam wala tansa nasiibaka min ad-dunya waaye nag loo def lu baax foofu it bul fàtte li nga xam ne mooy sa cër minad dunya ci àddina gii li gën kii boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi wax nañ ci wax yu bari waaye daal wala tansa nasibaka minad dunya muy bul fàtte sa cër fii ci àddina mooy li nga xam ne moo fi dagan mooy ne li la borom bi daganal loolu moom kenn manu la koo tere loolu man nga koo jëfandikoo te ci sa boroom loolu bu ko fàtte waaye it mooy rek comme la la asar ba wax la abdallah seydina abdallah ibn amr ibn radiyallahu taala anhu wa arda wax bi muy wax naan liggéeyalal sa liggéeyalal sa àllaaxira mel ni dangay faatu suba waaye mal ni dangay faatu suba waaye liggéeyalal sa àddina mel ni doo fi jóge mooy loolu mooy sa cër fii ci àddina bu ko fàttali la fi borom bi daganal te nga man koo def man cee dund nekk ci li nga xam ne moom la la borom bi digal waaye dimbali ci say mbokk jullit dumbali ci sax say mbokki nit say mbokki doomi aadama loolu bu ko fàtte waa ahsin te na nga rafetal kama ni nga xamante ne nii ahsanallahu la borom bi daal di rafetale ilayka ci yow mooy borom bi nga xamante ni moo la fi indi ba pare mu seppi la ci biir nit ñi sa biir mbokk yi defal la loo xamante ni ni ci wàllu am amu àddina defalu ko ñeneen yi loolu mu nekk ak xéewal gu rëy gu la sa borom defal kon nag yow rafetalal mooy borom bi dalaa defal xéewal ngir nga defal xéewal sa mbokk yi waaye defalu la xéewal ngir nga mer jaay ne yow yaa ëpp lii wala yaa ëpp laa toog ci seen xef yi di jaay ne yow doo seen nawle ndax lan alal ji nga xamante ni moom nga am mu ne ko déedéet kon nag wala wax sin rafetalal de ci sa alal ji jaamu ci sa boroom rafetalal comme moom ni mu rafetale ci yow mooy nag loolu la walaa tabghita bul sàkku al fasaade yàq fil ardi ci kaw suuf bul topp ci sa alal ji nga koy yàq di ko def ci ay mooy yàlla di ko def ci loo xamante ne nii boroom bi tabaaraka wa taala daf koo xaraamal waaye di ko def xamante ne nii di jàppale ñoo xam ne ay ay ay ay ay yàqkat lañ loolu borom di bul sàkku nekk ci kaw suuf di fi def lu ak ak yàqute ci sa alal ji de inna dëgg-dëgg borom bi laa yuhibbu moom di bëggul al mufsidiina way yàqkat yi ci kaw suuf qaala léegi nag lii la ko seydina Muusa alayhi salaam wa wala ñu ne qawmuhu mooy daal ay ñoñam ñi nga xam ne ñoo ciy julli di àndoon ak seydina Muusa radiyallahu anhum moom nag mu ne leen qaala nag Haaruna nag di tontu mu ne innama muuyi lan ngeen may wax nii wal moo yéen lii mooy lan innama li am ba des mooy wuutiituhu gis nga alal jii nga xamante ni nii dafa bare bari ba caabi rek bu ñu ko tegee mooy teg dajale caabi yi mbooloo mu bari bu ñëwee nar koo yëkkati day diis ci ñoom di leen baaje mu ne ma ne gis nga alal jooju yépp li muy rëy rëy rëy bi bari yépp innamaa li am ba des mooy uutiituhu dama ko am ala ilmin indi ci xam-xam sama man gestion sama manu mooy lijjante ay koppar ak xam nan laay nan laay fexe mu jur looloo ma ko may xam-xamu gestion laa xam xam ni nga xamante ni noonu la ñuy utey koppar looloo ma ko may yéen ngeen toog di ma wax wax yu mel nii mooy lan awalam ya'lam suñu boroom ne moom xanaa xamul moom xaaruna anna allaha kene boroom bi tabaraka wa taala qad ahlaka daal di woon nay alak min qablihi lu ko jiitu moom minal quruuni ci ay peuple ay nit ñu bari ñu fi jaaroon man ñoo xamante ne nii kat huwa moom ñoom waaw koo kële ashaddu minhu quwwa borom bi daal na fi alak lu jiitu woon ñoo xam ne ñoo ko ëppoon non seulement force ci bind ñoo ko ëppoon kattan ci bind waaye wa aksaru jamaa te ñoo ko ëppale woon lim dajale mooy Qaaruun même borom bi moom bu dee ne lii mu ko may bari na am na ñu fi jiitu woon ñoo xam ne borom bi defaloon na leen lu ëpp moom li mu ko defal foofu ñoo xam ne ñoo ko ëppale lu mu dajale wala yusalu te duñu leen laaj duñ leen laaj an dunubihim ci seen bàkkaar yi al mujrimuna ñi nga xam ne mooy way jombu ñaa jaamu ñi mooy ñi nga xam ne yéen xaarun yow gis nga ñooñu jàlloon fi ba mu alakoon leen boo ñëw yawmal qiyaam ma leen laaj ñoom seen mbir waaye yow itam du laaj ñoom seen mbir waaye wala yusalu du ñu laaj an dunubihim ci seeni bàkkaar al mujrimuna way jomb ñaa jaamu ñi mooy yow yawmal qiyaam am na ci bërëb yoo xam ne bu boobaa borom bi du leen laaj sax ndax mbir yi day flagrant day leer que ni diw moom de toute façon day ñëw xar kanam gi daal di daal di ñëkk mu xam ne indiwu fi dara lu baax kooku moom day ñëw ku ko ne woon duggil safara ci yoon dafay dem direct moo tax jarul sax ci yenn bërëb yi jarul sax ñu leen di laaj naan leen lan ngeen defoon di leen saytu même bu dee ne am ci yeneen i bërëb wala yusalu duñu laaj an dunubihim ci seeni bàkkaar yi nga xam ne moom lañ def de mooy ne al mujrimuna way jom bu ñaa jaamuñu tellement day leer que ni ñii moom waa safara lañ mu ne nag Qaaruuna fa xaraja léegi loolu la tontu biñ ko waxee naan ko di naan ko sàkkul alaaxira wel rafetal ci nit ñi comme ni borom bi rafetala ci yow mu ne waa yow lii ma ut ko sama xam-xam ma ko may nga naan lan yéen da ngeen a melul ni man rek dangeen ngeen a nangu la def ni man jàngi leen gestion jàngi leen ni nga xam ne noonu la ñuy uteb koppar waaye wu fa xaraja mu génn ala qawmihi ci ay ñoñam nag fii ziinatihi nag ca ta daaram ba nag di solu nag ba rafet nekk dans ses beaux atours les plus beaux de ses atours sol li nga xamante ne mooy yére yi gën a rafet nag yi mu sol nag ngir mooy yére feet qaala alladina yuriduna alxayata dunia def nag boroom xam-xam naan bon wax yi bari na ci en tout cas bi nee dafa génn sol lu rafet mooy yu mel noonu nag nga xam ne gars yi naan parade la woon mu ànd ak mbooloo mi nag comme que mooy boroom alal yi buy génn nit ñi dara ko mu sol yére yoo xam ne fu mu jaar lépp di lerat ñépp naan xaarun bi ne de ci noonu nag ci la waxe qaala mu wax alladina ñi nga xam ne yuriduuna dañoo namm alxayaata dund ak duniyaa bu jege gii da doyadi ñoom nga xam ne mbiru àddina kese nitu àddina yi mooy ngi commencé nag bi biñ gisee xaarul nag ca fast sa sa sa sa fas fast gam nekk ak grandiose gële fast goo gële muy taar taaram ak alalam ju bari ji ak yéreem yu rafet yi wak or bi dar ko léegi nag ñoom nga xam ne àddina kese lañ lañ bëgg ne yaa layta lanaa waay waaye ak a neexoon waaye ñu am mithla lu mel ni maa li nga xam ne uutu ya moom lañu jox qaaruunu qaaruun mii innahu dëgg-dëgg la du xadin boroomub cër la dee azimin bu màgg màgg way qaaruun mii yàkkal nañ ko ci ndab yi dee ndabi alal yi waaye aka neexoon ñoom li mu am wa qaala bam waxee lool nag wa qaala mu wax alladina utul ilma ñi nga xam ne ñoom la borom bi joxoon xam-xam muy xam-xamu tawraat ak xam-xam bi nga xam ne moo leen di xamal këne mooy ne àddina bi lii ngeen gis yépp taar-taaru àddina rek la day jeex mooy ne wëndugu furéegul rek la daa furéegul lii du dara léegi nag ñooñu tontu ñi wax léegi ne leen ne leen waylakum toskare ñeel na leen sawaabullahi mooy payug yàlla ga nga xamante ne moom la dayncal ñi nga xamante ne ñooy ñi ko gëm ca alaaxira xayrun moo gën fuuf liman aamana ñeel ki gëm wa amila saalihan tey jëf-jëf yu baax wala yulaqaaha waaye nag loolu kenn du ko daje illa saabiruuna du dajeek loolu du dul way man ku way munkat yi de léegi nag bi Qaaruuna nekkee noonu di def paraat di di di di toj xolu ñi nga xam ne ñooy way ñàkk ñi ngir wan leen duma seen moroom yee seen wax yi yëpp daa fekk ne da ngeen amul lii muy génn ngir toj xolu gaa yi nag nekk di dox noonu nag ànd ak gawar yeeg yooyu fa xasaf naa bihi suñu boroom nee na ma daldi ma daldi yëngal mooy dugal ko ci biir bi bihi ci biir suuf wa bi daarihi ak këram ga gam nekkoon mooy de di ca paleem ba yooyu nga xam ne nekk fa gaa yi génn ci buntu pale bi kii boroom bi daldi wër daldi waddal li nga xam ne moom ci boppam ak pale bi lépp ubbi suuf suuf ngirëngee suuf suñu dugg ci biir fa kaama fa maa kaana lahu suñu boroom ne ñeelu ko keroog de min fiatin benn mbooloo yansuruunahu boo xam ne ñoo ko doon dimbali bi may rëngi-rëngee suuf si di ko pëtëxal ci biir ak alalam jàkkëram nga ne min dunillahi amul kenn benn mbooloo bu ñëw daal di koy daal di koy dimbali wëllif boroom bi tabaraka wa taala wa maa kaana te bokkul woon minal muntasirina ñi nga xamante ni ñoom la ñuy dimbali de léegi nag bi lii xewee ana léegi nag ña doon ña